jeune bi ñuy junj mooy population africaine te Sénégal ci Afrique la nekk ci Afrique de l'Ouest la nekk kon suñu population tamit règle boobu rek génn ci ci jeunesse boobu seen jeunesse dañoo euh, dañoo bari daanaka ñu ëpp ñëpp ba tabaarkalla dégg nañ pourcentage yi nga joxe te loolu lu wér la am nañ ci ay ay notion yu bëree bëri macha allah euh, waaye soo xoolee problématique wu jeunesse bi seen force démographique ak seen représentation ci économie bi ak ci développement sociale bi euh, dafa mel ni dafa am benn dichotomie bu ci am benn différence bu ci am dafa mel ni la waroon am amul na mu waroon demee demewul noonu mu mel ni koo xamante ni moo yor lépp di doxal lépp ba noppi ñu relégué ko au second plan kom ni defoon Afrique dem ci conférence de Berlin toog def Afrique gàttu séddoo ko te Afrique bi nga xamante ni moom mooy concerné bi ci boppam teewul woon ci conférence ba amu ci woon benn mot ci war a ci woon benn xalaat dafa mel ni tamit euh, monde bi euh, Afrique en particulier Sénégal de manière spécifique loolu moom moo fi am loolu nag li ko waral du dara mooy manque de vision la parce que kilifa gu xamante ne am nga gis-gis muy kilifa diine wala kilifa aada wala autorité politique wala autorité autorité soo amee xam am gis-gis di nga xam ni nga war a investir sa xam-xam investir ko sa alal investir ko sa lépp ci jeunesse bi la war a doon. waaw sëñ Mor yow loolu ni ko xalaatee noonu est-ce que jàpp nga ni autorités yi noonu lañ ko xalaatee parce que tamit bu fekkee dangay ngay euh, da ngay da ngay investir nga investir ci jeunesse malsaine ñu baal ma ci kàddu gi ah jeunesse boo xamante ni du ma wax dañu ñàkk ambition parce que am nañu ambition mais dañu réer en fait. waaw xam nga loolu c'est très facile à comprendre cest te tamit dañuy wax ni fullaak fayda ndey euh, juddu bu rëy ndey ak bàyyi waaye fullaak fayda borom c'est-à-dire qu'il y a de ces choses dans la vie kenn mënu ko defal nit nit ki moo koy taxawul boppam li ko boppam même ci diine dafa am lu ñuy wax faratay jëmm ak farata yoo xamante ni fardul kifaaya lañ koy wax su ko ñii taxawoo ñii da leen di wàcc waaye am na yoo xamante ni kenn mënu ko defal lu mel ni julli lu mel ni woor noonu la mel tamit ci yéewu bi jeunesse bi war a yéewu xam ñoom li ñuy peese ci démographiquement ci démocratiquement ci socialement pour nag mën a bokk ci instance de décision yi bokk tamit fi nga xamante ni fa la ñuy séddale teraanga yi li ma bëgg wax foofu mooy lan jeunesse bi nax nañ leen ba nga gëm loo leen ne leen seen àdduna yëpp musique la doon kooku piège bu ñu dugg jeunesse bi nax nañ leen ba gëm leen ne leen politique bi seen rôle mooy sànni xeer mooy xeex mooy xulo mooy wax lu bon mooy jëf lu bon mooy marche mooy grève yu mooy perturbation mooy dérangement mooy euh, euh, pollution sonore fexe nañ ba loo jeunesse bi ne ñoom seen lépp ñoo ngi ko war a lijjantee ci sànni xeer ak def lu bon ak wax lu bon. ak làmb ji. ak làmb ji ak pomi ak ngóor jigéen gi ak sàngara si ak drogue bi. ak lépp li nga xamante ni ay ay ay fléau la yoo xamante ni assaillir na jeunesse bi te soo xoolee ba xool ñi nga xamante ni ñoo yor pouvoir de décision yi dafa mel dafa am benn laxisme benn euh, laisser aller boo xamante ni bàyyi nañ ko ndax ñoom ñoo am li ñuy wax euh, ñoom ñoo détenir la violence euh, légitime c'est-à-dire ñoom ñoom rek ñoo mën a jël décision interdire nangam wala ñu interdire sangam mu daal di dem te fi ni soo xoolee ñun li ñu gis ci tele bi parce que télé boo gis ci àdduna moom mooy miroiru réew ma société ba nga xamante ni moo mën a ci biir dëkk ba waaye soo xoolee ñun suñu télé yi dañuy wax ne ab télévision ñetti rôle la war a am mooy informer divertir ak éduquer waaye soo xoolee suñu télévision yi da ngay gis ne benn bi rek lañu la ñu farataal mooy divertissement fecc way caaxaan soirée yi nga xamante ni ku fayul woon xaalis ku génnul woon doo dem fekki ko doo fa dem doo xam lu fay nekk ñu jël ko def ko en direct ba tey jii kenn mënta wax ni demul soirée demul ladies naa demul ci benn caaxaan. kon jeunesse bi ñoo war a yeewu xam li ñuy peese mën a taxaw nag jël li ñu war a jël xam ni dañ leen nelawloo am na beneen mbir bu ci am soxna Fatimata keroog dama koy waxtaan ak benn mbokk ma ne ko dafa am ay façon yoo xamante ni soo ko gisee ay piège la gisoo léegi ni ñu euh, ñun ñoo. Ah, léegi yow li ngay tuddee piège euh, indiwul développement. ah parce que parce que làmb ji xam nga ji boo dee wax ci làmb ji làmb ji tey tax na tey culture la boo xam ne tey e, e, e, nu mu tudd euh, jël nañ ko fii yóbbu ko bitim réew te dinañ fi làmb fële ca bitim réew tey jeunes ñi nga xamante ni tey par exemple dañ doon euh, ñii dañ doon agressé dañ doon nangam ak nangam yaa ngi dégg taux de chômage bi ñuy wax est-ce que gëmoo ni ci yow ci caaxaan yow nga énuméré ci la juddu. ah xam nga. Hmm? ya am na lu ñuy wax euh, des des vérités fausses. am lu ñuy wax un faux développement. développement boo xamante ni sur mille kenn rek mooy am ñi ci des ñëpp dañuy am espoir pour am waaye du ñu am. loolu naxaate la te loolu mooy li xew ci sport beeg ci làmb jeeg ci yu bëri am na leneen lu am. mooy leen léegi chaîne yi nga xamante ne jox nañu ko libéraliser ko te ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi Europe amuñu ko te Afrique am ko loolu am lu muy signifié mooy lan on veut endormir la jeunesse ndax tey jii ab jeune su yendoo def sport daal di ñëw euh, sangu ba set am lu mu reeree toog ñu tegal ko film beneen bu jeex ñu tegal ko film te film yi dañ koy xool bu baax film bi ñëw day neex tuuti ba ca des day neex lool ba ca des gën a neex su ko defee ci film film bi nga nekk ca ba fajar jot nga daal di jóg soo soo soo tëddee doo mën a yeewu pour dem liggéey ji déedéet da nelaw ba 13 heures nga yeewu xuloog jigéen ñi ndékki soo ndékkee ba noppi añ jot nga daal di añ soo paree daal dem wuti doole sport soo sporté su guddi jotee nga daal dem seeti ña seeti doxantu doxantu yeneen bis nga daal dem soirée wala nga dem ci yeneen i affaire yeneen yëngatu su ko defee jeunesse boobu xam nga ñoo leen bàyyi ñoo a embrigadés on les a emprisonnés pour ñu réfléchir ndax lu cëpp nguur bëggul jeunesse bu yeewu bëggul jeunesse bu consciente parce que suñu consciente wala ñu yeewu dañuy réclamer seen droit te suñu réclamer seen droit ñoom ñu ñàkk seeni i pouvoir ak seen i moo tax gis nga fi ne ni ñu libéraliser chaîne yi 1000 francs 2000 léeg-léeg sax doo amee xarit mu jugalal la si ay fil nga am chaîne yu la neex sport bi ngay seetaan ba fu la neex box bi lu la neex ci loo loo ci àdduna bu dee euh, ya nga xamante ne da nga daan dem ci kër jàmbur yi di ko seetaanaan yi tey jii moom sa biir néeg loo nekk nekk xale lu góor 2000 francs francs par weer ñu xëccal la sa fil nga koy seetaan pour lan pour endormir la jeunesse pour lan ñu bañ yeewu pour bañ a bi soxna si xoolal si jeunesse ñun dañu yaakaar ni li Gustave Flaubert doon wax ne dañu tur hmm. amul lenn lu muy def ci économie Sénégal la ilaha illallah mais si loolu dafa doy waar hmm. déggoo li ma la wax déggoo ma utiliser la une des vérités fausses des faux développements des fausses mannes financières gis nga loolu yëpp day màbb économie parce que c'est des c'est économie fausse la ay naxaate la ay ay bor la ay ay teg la mbir la yoo xamante ni soxna si benn nit moo cay am dara ña ci des ñëpp dañuy karangaatu te Sénégal du ku ci am fukki junni rek da ngay sant yàlla mais ña nga xamante ne ñoo ngi ca kaw seen i salaire ñaata lay doon ay 30 millions par weer ñoom ñoo am ñoo yor kàkkaat ñoo yor su ko defee nag léegi jeunesse bi noonu ñu nekk ay consommateur éternel di jëfandikoo ba faw lamb ji di jëfandikoo ba faw pecc mi di jëfandikoo ba faw musique bi di jëfandikoo ba faw concert yi di jëfandikoo ba faw sàngara si ak yamba bi yamba bi su ko defee ñoom ñoo nga ca kaw di xéwlu seen doom yi duñ ci jëm déedéet seen doom yi duñ demee ba commencé Europe. ce qui veut dire que ñuy gouverner. waaw seen i doom. waaw newuñu sax Sénégal. en fait mais luñ fiy def. ah ñoom ñu ngi leen di jàngal yeneen i. waaw di ñu ñëw gouverner. waaye ma ah. soxna si. waaw septembre lañ ubbi. Mhm. tey jii wallaahi doo doo doo gaaw woon di ko fekke laaj naa fi xale yi ñu ne commencé gul seen i cours. xale yi nekk université. ñi nekk primaire euh, euh, yeneen euh, yeneen amaguñu sax ñaari leçon. Mhm. te xoolal xoolal xale yi nekk foofu moo tax ñu ñoom ñii nga xamante ne am nañ doole jël nañ seen i doom yóbbu parce que xam nañ ni fii système bi baaxul ñoom ci seen bopp ils sont de cela foofu leen di former defar leen pour lan lan moo tax ñu leen di yóbbu foofu yóbbuwu ñu leen pour ñu am diplôme de yóbbuwu ñu leen pour ñu am li ñuy wut yëpp am nañ ko dañoo bëgg su ëllëgee ñoom ñoo war a yeew xam li xew xam seen i bëgg-bëgg xam seen mbir xam seen taxawaay xam seen poids bi ñu am a a benn drogue wala benn mbir moo xamante ni dañ ciy dañ ciy dugg ba ba yàqu ba nga xamante ni li ñu war a taxaw duñ ko mën a taxaw incha allah. d'accord sëñ Mor li nga wax euh, d'accord naa seeg yow waaye nag euh, sëñ Mor. Hmm. xam nga croyance dafa yaatu. ah c'est très large hmm. parce que islamique bee fii comme ni ma ko waxee sànq christianisme baa ngi fi mais dérive bi dafa bëri ci ci ndaw ñi ah dérive bi bëri na lool ci fànn boo gis yow jàppoo ne démission parents yi ci la bokk. parce que koo xamante ne déjà ba mu nekkee tout tànk la commencé bi jébbee dara est-ce que gisoo ni modernisation am na ci wàll wala boog ñu ni mondialisation wala ñu ni modernisation après avant euh, loolu parents yi ñoom ñoo njëkk am démission bu tuuti bu ñu def te est ce que tamit yow may xam ne dund nga fële tuuti gisoo ñu ñooñu ñooñu gën a ambitieux. waaw xam nga soxna si loolu c'est responsabilité partage hmm. mën nañoo jël rek rôle parents yi waaye dama la lay wax ne mbir mi système la c'est-à-dire que soo laalee benn mbir laal nga lépp c'est-à-dire que mbir mi lépp la du parents yi kase parents yi nag maillon bu am solo lañ ci waaye société bi ci ci la bokk état bi ci la bokk sëriñ si ci lañ bokk ñii ñëpp ay éducateurs lañu ay Euh, leader d'opinion lañu ay mas ñoo leen di topp muy état bi muy sëriñ si muy parents yi mooy la société elle-même donc ñun ñii ñëpp ma tudd kenn ku ci nekk am na responsabilité boo xamante ni moo ci am toujours damay wax euh, njaboot bi ne leen la meilleure façon d'éduquer ses enfants c'est d'être exemplaire mais léegi da ngay gis ne lépp loo xamante ni bu njëkk way jur yi daan nañ ko bañ ngir seen doom yi bañ ci nekk way jur yi ci boppam ñoo koy jiite lépp loola ne lépp loo xamante ne wuy juri ñoo ko daan bañ di ko bañ ngir seen njaboot bañ bañ ñu caa nekk ñoom ñu nekk exemplaire ban duñ ca nekk tey jii way jur yooyu tey jii ñoo jiite loolu. jox ñu exemple lu mel ni. dangay mel ni da ngay gis way jur yoo xam dañuy toog seen kanam i doom. am na way jur yoo xamante ne dañuy yónni seen i doom ñu naan sàngara jënd ñu jëndi sàngara di indi. ñu toog seen doom toog ñuy séddoo ku nekk di naan am na doom yoo xamante ni ñooy dem di di jëndal seen papa yamba. suñ jëndee 750 1000 euh, euh, francs 250 yi booy béykay moom 750 yi papaam def ci ci ci ci fam koy tuxee loolu am na wuy juri ñooy jàngal seeni i doom yi fen ak kàcc ak wax lu dul dëgg ak arnaf ana sama papa nekku fi te papa bi ne la kat moo la wax ne la ku fi ñëw nekkal sama papa nekku fi yaa ngi koy jàngal fen yaa ngi koy jàngal wax lu dul dëgg am na diir yu bëri xale yu yu wuy juri di def léegi ñoo seen doom yi ñoo ko bokk ndax fu moo tax li jëpp kuñ fu ñu jàppee baay wëri doom ja wala fu ñu jàppee doom wëri baay ba ndax ñoo ko bokk la même chose xoolal maire yi la même chose say sa doom day ñëw yor euh, euh, euh, greffage boo xamante ni nee nañ la trois cent mille lay jar te papa ji amul sareelu yaay ji da ngay jaay caax ci mbedd bi te yow mère bi yow amul fitu laaj sa doom ne ko foo jëlee xaalis bi foo jëlee lii musul tuba yoo xamante ni xam nga ni lii lii mënu ko jënd suñ jaayoon kër gi yëpp mënuñ ko jënd mu yor ay portable yoo xamante ni xam nga ni lii mënu papaam duñ salaire papaam ak mënul jënd benn portable bi nga gis ko mu yor ko fu lu nekk mu koy lijjanti te yow wajur wu jigéen wi ñemewu ko laaj nga gis sa doom mu ànd ak góor ci biir kër gi guddi dem ñemoo ko wax kii kan la nga gis sa doom guddi jot mo mu génn kër gi ànd góor dem ñemoo ko wax la nga xam ni kon am na ay mbir yoo xamante ni wuy juri ñoo ko bàyyi seen bopp bi ci des ñu dem ci sëriñ si mais xoolal sëriñ si lépp loo xamante ni bu njëkk dañuy wax ne sëriñ waru caa taxaw sëriñ si ñoo ñoo ci jiitu fi mu ne nii. loo lu la neex seetal ñoo gën a rafet oto ñëpp ñoo gën a rafet jabar ñëpp. ah sëñ Mor kat nag léegi sëriñ sépp noonu la ñuy eh, doxalee. Eh, non non non loolu la. sëriñ sépp du sëriñ sépp comportement sëriñ bi ci boppam. nga xamante tey jii lépp li nga xamante ni sëriñ daanañ ko wax ci dëgg àdduna. sëriñ si léegi dañoo rafet ay soxna ay soxna yu rafet la ñuy takk. waaw oto yu rafet waaw dañuy seen kër yu rafet. waaw ah, loolu nag léegi nag ngeen mën a mën a nag waaree nag jeunesse bi nag ni leen nangam ak waaw di falaa jëm de soxna si <laughs> waaye c'est-à-dire que exemple bi ñoom ñoo ko war a joxe xam nga àdduna oto yu rafet soxna yu rafet lal yu rafet kër yu rafet déedéet dara nekku ci waaye li ñuy bañ ci diini di ko bañ ci yoonu tasawuf li ñuy wax soufisme mooy mu àgg ci sa xol waaye léegi dañoo seetlu ne loolu nga xamante ni yépp àdduna la waxuma la yam eh, am giñ ko am ci seen loxo léegi dafa àgg seen xol mm-hmm. ba nga xamante ni léegi lépp loo xamante ni taxaw na su yàlla taxawee àdduna taxaw ñu bàyyi fa yàlla dem seeti adduna su jàkka ji taxawee meeting taxaw ñu bàyyi fa jàkka ji dem ca meeting ba su wax dëgg jotee enveloppe xaalis taxaw ñu jël enveloppe xaalis ba bàyyi dëgg ngir lan tañetu àdduna te loolu bu njëkk sëriñ si ñoo daan taxaw di wax taaliba yi di wax jeunesse bi naan leen dëddu leen adduna topp leen yàlla wóolu leen yàlla ragal leen yàlla kon moo tax tey ji crise bi nga xamante ni moom lañ am tam ci jeunesse bi nitu diine dañ cee am rôle bu important ndax Sénégal dañoo gëm dañoo fonk sëriñ dañoo fonk kilifa waaye ñu bëri tey jii soo waxee ñu ne ah sëriñ yi daal nangam ak nangam parce que du sëriñ sépp de du ma du ma du ni sëriñ ñëpp la de mais am na ci ñoo xamante ni taxawaay ba nga xamante ni moom la seen maam ya taxawoon seen baay ya taxawoon ko ko ngir défendre diine ngir joxe le bon exemple ci taalibe yi tey jii ñoom jegewuñu ko taalibe yi leen a farlu ci a topp yàlla topp mooy euh, autorité étatique yi ci maillon bi lañ topp te ñoom moom laa la wax ne ñoom ñoo yor la la la violence légitime ñoom ñoo am le pouvoir de décision tey jii fléau bi nga xamante ne dugg na Thiès dugg Dakar mooy dosetu sangara yi jar cent francs ah. ñu du leen neexoon tey jii tey tey ñu arrêté ko ña koy def ñu jàpp leen tout suite léegi nii balaa ngoon ñu def ko am nañ pouvoir boobu mais sëriñ bi amul loolu sëriñ bi li mu am mooy moo euh, man bu ñu duggee ci mbirum sëriñ si dafa am loo xam ne daf may jaaxal parfois parce que yow nga woote sëriñ woote tarixa wala nga woote euh, gëm yàlla mhm. nga jël doomu jàmbur boo xam ne tey par exemple nekkoon na ci yoon mhm. di jàng set mhm. di dem école ko dikk nga transformé ko en taalibe ni ñu koy transformé en taalibe mooy taawum lépp yëpp léegi mu ngi ci liggéeyal sëriñ bi mm-hmm. jamonoom yëpp léegi mi ngi ci fexe nu muy lijjantee pour sëriñ bi kontaan ci moom lijjanteetul ndax waajuram kontaan ci moom wala keneen kontaan ci moom li muy lijjantee mooy nan lay fexe ba sëriñ bi kontaan ci moom mm-hmm. te yéen ñi nga xamante ni yéen ay euh, ndaw ñi wala ñun boog ñi nga xam ne ñun ñooy ndaw ñi mu nekk mbir moo xamante ni c'est à déplorer mais dafa xaw a sensible moo tax la plupart du temps nit ñi duñ si wax yow loolu lan nga si mën a apporter parce que sëriñ yu bëri ñu ngi koy def dañuy jël doomu jàmbur def leen euh, nu mu tudd outil laa ko mën a waxee. waaw def ko matériel ñu leen di dofal seen i soxla di leen liiwal ñoom ñu ne dañuy wuti yàlla à travers sëriñ <laughs> boobu. te nekk ay ndaw wax ci seen avenir seen jeunesse lépp ndax sëriñ bi ñooñu loo c'est-à-dire foofu dama lay dafa am loo xamante ni il faut que ñu comprendre ko. Mm. li ñuy wax ci droit terminologie. Mm. moom la ñu war a jàngaat mooy mot bu nekk ñu xam valeur lan mooy valeur sémantique am lan mooy sens dëgg dëgg dëgg. nit ñi xamatuñ sax lan mooy sëriñ wax xamatuñ kan mooy sëriñ nit ñi xamatuñ lan mooy taalibe nit ñi xamatuñ kan mooy taalibe toujours dama koy wax xale yi ñii xam nañ ko am na ay kaset yu ma ci def léegi taalibe amatul ay fan suñoo am te mën naa la jox preuve bu leer yi dem ci xew-xew yëpp muy màggal wala gàmmu wala ab cant wala yu demee noonu suñ ñëwee doo leen laajee duñ la wax mukk lu sëriñ ba wax ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ naan laa yow gis nga entrée sëriñ bi toj na fa gisoo jës neeram bi moom sax Napoléon la sol gisoo ñaw bi dégg naa tailleur diw moo ko ñawal waaye yow gis nga soxnaam si nekkoon ci wet gi greffage ba mu dóor gis nga ni mu mel waaye sëñ bi gis nga oto bi mu indaale moom day Chrysler la yoroon waaye temps yi day limousine la waaw gis nga këram gën a mel panaal la nangam nangam gis nga nit ñi sëriñ si xam yu nekk ci moom mu gis koo xamante ni yàlla may na ko ci xam-xamu ruuxu ak xam-xamu bakken ak xam-xamu tarbiya mooy yaraate mu jox ko boppam ànd ak moom ngir mu wàll ko ay jikko dindi ci moom ay jikko yu bon. ci kaw lan ci kaw li yàlla euh, digle ak lu yonent bi digle. est ci kaw mu bàyyi ay étudiants bàyyi ay waajur. abadan abadan déedéet xam nga moom laa la wax. fans dañ koy embrigadé fans. dañ koy coloniser France dañ koy réduire à l'esclavage taalibe nag dañ koy libérer xam nga lañ mooy libérer taalibe mhm. mooy mosal ko yàlla Maam Alaaji Mouhamed Ndieguène radiyallahu anhu damay jël exemple ci moom ndax moom lañ gën a xam dafa wax ne ab sëriñ su bëggee jariñoo taalibe ba keroog muy dee te taalibe bi du yeewu day fexe ba du mos yàlla waaye mu ne sëriñ du la bëggee libérer nga libre mu jël buumu njaam yi nekkoon ci sa loxo ak say cër yëpp sa juróom-ñaari cër mu dagg ko day fexe ba mosal la yàlla xam-xamu yàlla ci seewu bëgg yàlla ci seewu sopp yàlla ba nga dem ba am certitude totale ne kenn nekku fi ku dul yàlla ndax sëriñ lu mu am am doole bis dina jot ñu ne dee na wàcc na liggéey wala noppalu na wala dem na wala xaw ma uh, mongo waaye bis dina jot ñu denc ko kon sëriñ bi de sëriñ bi bëgg a libéré bi day fexe ba mu mos yàlla léegi nag tey jii ñi nga xamante ni dañoo bëgg la contraire mooy wut ay esclave wut ay ñoo xamante ni dañ leen di euh, embrigadé jël paaka jam ci seen conscience wax leen ne leen mbir mi du débat di de waaye da ngay ñëw rek daal di soumission totale euh, ñooñu loolu lañ bëgg ñoo nga ca ñoo ngi cay dox ñi nga xamante ni tamit tey ji yàlla dimbali na leen ba ñu xam li xew ba xam ni sëriñ bi nekkul lu dul jaamu yàlla yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy bari bari doole du buur du yàlla yonentu yàlla kese la sallallahu alayhi wa sallam ci kanamu yàlla nekk fa lu dul jaam subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa loolu soo ko xamee jeex na waaye nit ñi soo bëggee ma nax la man ma bëgg laa nax yow nga bëgg man ma nax la waaye ñun mën nañoo ànd nee nañu ku ko bëgg ku ko wéttini ak ku bëgg fu mu fanaan ñu tëjal bunt du leen boole loolu mooy lan mooy sëriñ si dañuy nax taalibe yi taalibe tamit dañu bëgg ku leen nax ndax tey jii soo toogee di wax yàlla di wax yonent bi di wax jaamu leen yàlla ragal leen yàlla bu leen njaaloo muur leen yiw leen benn taalibe du la topp pourquoi parce que li ñu bëgg mooy mbumbaay xumbaay coow dig leen aljana wax leen loo xamante ni tegul fenn wut ab benn waay showman muy perturbé di coow noonu la jeunesse bi bëgg sëriñ su bëri nag ban demee ba comprendre ne ñoom it yàlla taxu leen a jóg li ñu bëgg mooy alal ak oto yu rafet ak kër yu rafet ñoom it ils ont joué sur ce ba ñu joué ci ci terrain boobu tamit dafa dox dox googu nag moo tax tey jii képp ku jóg mën nga gis ko am sax day jugte yàlla bu sell jugte ngëm yàlla ragal yàlla topp yàlla ba ci yàgg day dem ba ci biir gis ni bii doxul mu daal dem biir daal dem seeti ba ca def ndax mbooloo rek lañ bëgg ak alal ak coow ak biir mu bari ak soxna yu bari sa xale yu góor yi loolu lañ bëgg fu ñu bëgg gisee jigéen ñu rafet fu ñu amee lekk ba suur fu ñu amee pecc mu normal ndax ñoom xale yi kat maa ngi lay xamal ne wallahi lazim man xam naa li ma neex bu baax j'ai pratiqué les jeunes depuis quatre-vingt-quinze ay ndaw rek laa a àndal wallahi yàlla rek lañ bëgg yàlla rek lañu bëgg waaye nag fa ñuy dal moo dul baax xam nga tey jii mën nga lii seet nit ñu jublu ci adresse bu bon nga jum tu es tombé sur une mauvaise mën nga di dox tamit ci dëkk ab ay policiers di dàq ab sàcc dóor bal bal perdu dal la jeunesse bi nag li ci ëpp bal perdu moo leen dal mooy fu ñu dal moo baaxul dañuy wër yàlla dajeek nit mun leen da leen tegtal yàlla dama leen wax ne leen ñoom seen kër yi këru seetaane la li ci ëpp waaye verni ba verni yàlla la dañuy fexe ba ku seen yëf yi daan ne yàlla nga fa waaye soo duggee ci biir rek xam ni ak njaam rek fa nekk te njaam kenn waru koo defal ku dul yàlla sëriñ bi sax doy jokk ci moom wala ngay jébbalu ci moom wala ngay jël wérdi ci moom dafa am loo koy jox mooy lan jibbal naa la sama bopp boobu ñuy wax jokku naa ci yow may naa la sama bopp may ma wérdu googu ngay dégg ñu koy wax ci yoon tasawuf xam nga lan mooy lan mooy sama jikko bon yaa ngi nii am sama ruu gi moo ngi nii am sama xol baa ngi nii fóotal ba mu set maa ngi nii dama am jikko yu bon di defar ma lu mu laaj defloo ma ko sama ndey fonk ma ko xamal ma ko nan lay nen na di di toppee ndeyam sama baay dama ko dama ko dama ko def ak daf golo faalewu ma ko te xam naa ne su ma ko toppee safara laa jëm sëriñ bi yar ma ba ma ba ma topp sama way jëm daanu ma julli yar ma ba may julli dama daan julli sunu kër may julli bu bon laa daan julli yar ma ba ba sama xol bi sax ci jàkka gëmoon naa ne yonent bi mooy sunu yonent waaye na ma ko war a soppee na ma ko war a gëmee na ma ko war a toppee tollu ma fa sëriñ bi defar ma loolu mooy jokku mooy jébbalu mooy ànd ak sëriñ bi waaye léegi loolu amatul amatul li am moom mooy relation bu verticale benn waay moo nekk ci kaw di def lu ko neex di ko wax lu ko neex ñi ci ñoom loolu moo leen arrangé comme ñoom du seen sëriñ seen star la seen idole la seen euh, seen vedette la ah comme ni joueurs yi di nekk vedette ak musiciens yi ñoom it noonu la jàppee sëriñ si sëriñ si tamit xam ni le le jeu marche bien l'argent coule à flot moo yaa ngi ñëw bagage yaa ngi ñëw ñoom it ñu ngoy ca jàpp kaw léegi mu nekk un système boo xam xamante ni un système vicieux un système fermé boo xamante ni képp koo xamante ni yàlla dimbaliwu la doo ca génn ndax li ci ëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ci biir lëndëm gi mënuñoo xam ne ñoo ngi ci biir lëndëm gi ñette leer gi ñoo leen di gis moo ngoog su ko defee ne du la yàlla dimbaliwul da ngay yaakaar ni yaa ngi ci diine yaa ngi ci lu yàlla gërëm yaa ngi ci lu yàlla baax waaw soxna Fatimata waaw suñ demee ba léegi mënatuñoo xàmmee sabar ak gàmm waaw léeg nga dem ci internet youtube nga gis gàmm goo xamante ni mooy gën a normal sabar ña fay fecc ñoo dàq fecc yi dëgg la loolu set loolu kaarika mën na ko mm. catastrophe mën na ko suñu demee ba mënuñu def différence entre diine ak lu dul diine te ña koy jiite ñëpp soo waxee ñu ne sëriñ diw wala cheikh diw wala muqaddam diw wala xalifa euh, diw ñoom ñoo koy jiite te ñooñu ñëpp li ñuy lekk sa alaaj Muhammad Ndieguène radiyallahu anhu dana wax ne garab goo gis ci àdduna ndox ak engrais moo koy suuxat mu ne ba mu des garabul islam ñu ne ko garabul islam lu ko suuxat mu ne deret ñu ne ko deretu ñan mu ne deretu ay gor ñu ne ko ñan la mu ne sahabatul kiram ñi àndoon ak yonent bi seen deret moom lañ suuxatee garabu diine mag ñi tamit bañ ñëwee dañoo sacrifier seen bopp suuxate ko garabu diine soo maam nee na képp kuy lekk fruit garabu diine war nga ko mérité te sax alalu diine kenn waru ko lekk soo ko jëlee da ko war a dellowaat ci ñun diine dellowaat ko waa l'islam dellowaat ko surtout ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi kon soxna Fatima mm-hmm. euh, mbir maa ci ci sunu mbokk yi incha allah mm-hmm. waaw sëñ moo man euh, euh, li ma jaaxal mooy sëriñ boobu nga xamante ni tey moom moom moom nga expliqué léegi daaw ma julli léegi damaa bëgg nga gindi ma may julli nangam na ak ni nga ko énuméré la moo tax jeune bi war ko gën a fonk waaju lu tax waaw <coughs> demewul noonu. relation la plupart du temps. ndaw ñi dañuy gën a bëgg seen sëriñ. waaw seen waajur bi sonn ci ñoom mais génne leen àddina et tout li li waral boobu affaire bi spiritualité la wala nu mu fa demee. wala ay pexe la xam naa fi nga jëm. waaw cest à soo gisee ma la demewul noonu mooy il faut que ñu xam les termes. déggoo li ma de dama ne. sëriñ bi mooy ki nga xamante ni day ànd taalibe bi di ànd di julli fi di ànd jàkka ja ànd wasifa ànd jàng xasida ah. ànd jàng alxuraan ànd ragal yàlla tëddandoo jugandoo fajar kooku mooy sëriñ bi mais yow ñi ngay tudd nii duñu sëriñ ay ay fans lañu ay ñu lañu ñooñu loolu seen mbir la star bu det ab benn xamu luñ koy tuddee noonu kooku noonu di dof dof noonu kooku moom la ay taalibeem di dof sëñ Mor xam nga man dafa am ñoo xam ne dama leen gis tey mhm. dañuy toroxlu en fait waaw ñoom ñi ngi topp sëriñ boo xam ne te par exemple gindiw leen ci comme yi nga yi nga wax nii yëpp nii mhm. Mhm. mais ñi ngi toroxlu toroxlu goo xamante ne seen waajur mënu leen cee dindi te day naqari seen waajur ni ki def tànku neen ni ki taxawaalu foo ñu gis duñu son nee nañ dañoo dëddu dañoo dëddu àdduna ah dégg nga te te seen waajur yi bu ñu waxee ñu ni ko ñu bala moo gën a yomb ñu bay li ñu lekk ndax li ñu nekk moom mooy dëgg waaw ñooñu moom lan nga leen di wax jeunesse boobu rek moom waaw moom laa la wax ma ne ñu ñooñu duñu sëriñ ñooñu ay star lañu ay vedette lañu comme ni musiciens yi nekkee vedette ak ñoom Lil Wayne ak ñi ca des. ay vedette lañu. comme ni waaw ñooñu nu ñu mën a nekkee que sëñ Mor. mais puisque ñooñu amuñu oto yu rafet. ñoo ñooñu noonu. ñooñu ak ah, ñi may wax man. waaw par exemple amuñu oto yu rafet wala boog euh, en fait ñoom taalibe soo xoolee seen taalibe yi seen taalibe yi du ñu sol yére yu baax du ñu lekk-lekk yu baax la plupart du temps seen taalibe yi dañuy tilim dañuy lii loolu lépp ndax nee na dañuy dëddu àddina en fait ñëw wéetal yàlla ci wéetal goo xamante ni tey ndax diine l'islam set la diine l'islam civilisé la dégg nga ak yeneen diine sax mais lan moo tax sëriñ boobu di leen parce que am na tamit ay ñoo xam ne dañuy jël wirde te duñu xam nan lañ koy utiliser bu mën leen a mënee à la folie mhm. est que yow d'accord nga ci jeunesse boobu bëgg l'islam ak topp l'islam war laa mën a jaral nga nax saay sa sa propre vie yow nga tayle ko yaa ngi dégg ba yow sa àdduna ci jëmi boppam doo mujj lu dul nga nekk mag mu perte en fait parce que tamit nga bëgg naa tamit ci biir loolu nga dik dik dikkal ñu ci li yàlla wax ni jox ma sa ndaw ma téel la sa mag nga nga faram-fàcce ko jox ma sa ndaw ma téel la sa mag boobu xam nga toujours damay dellu siwaat rek dama lay wax ne la gis nga sëriñ sëriñ mooy koo xamante ni dafa toog ngir yàlla ñëw nit ñi di ñëw ci moom ngir yàlla mu ànd ak ñoom ci yàlla dox ak ñoom ci yàlla mm. sëriñ boobu nag dama ne la mooy def yi ma tudd yëpp mm. keneen kuy def leneen te ñu tuddee la sëriñ wala ñu bind ci sa tur cheikh wala muqaddam yow yow ay fan sa nga am amooy taalibe mm. loolu du leeree ci bopp réew mi rek mu jeex ñu bëri fi nit ñi amalgam boobu ñuy def xam nga tey jii da nga naan euh, sëriñ si sëriñ si ñooy def nangam fekk sëriñ ñu Sénégal du def différence entre charlatan mm. ak sëriñ bokkul bokkul lii tamit lii ngay junj nii soxna si mm. loolu ñi mu concerné ñoom xam nañ seen bopp pratiqueu diine seen misaal mooy yonent yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbir mi dafa leer nañ ñeneen ñi nga xamante nag dañuy topp leneen kooku seen mbir la man li may wax toujours mooy jeunesse bi ñoom ñoo war a yeewu gis nga nit li ci ëpp bu dee moom li muy wax du dëgg ci moom wala mu lay jéem a nax déglu ko wallahi alazim soo ko déglu ak xel waxuma la nga déglu ko xol ak déglu dox yooyu de mais nga déglu ko attentivement consciencieusement ci biir wax yi mu lay wax dina weddi li mu wax yëpp. waaw da dégg sëriñ boo xamante ni a gëmloo taalibe ne moom lu mu ñaan yàlla bu nangu. Hmm. te soo demee moom ci boppam léeg-léeg ñu dégg ko koo xamante ni du a jóge lu tax ñaanul lool lool loolu am. léeg-léeg mu bëgg lu am du ko am léeg mu dem politique su demee du am benn député te nee na kat moom moom lu mu lu mu dogg yàlla def ko. kon taalibe bi moo war a yeewu daal ne ah waaw kii dafa man la bëgg a yàpp wala réew mi lay fontoo ndaw moo war a xalaat loolu parce que yow moom addunaam baax na pourquoi parce que ku mel ni yow am na ci junni ñoo xamante ni weer bu jot ñu jël seen alal def ci enveloppe jox ko kon moom addunaam baax na yow nag yaa yaa sacrifier sa dund yaa hypothéquer sa dund yaa jaay sa bopp mais nit mën mën nga mën nañ la dóor mais jël sañ bi jël yar di dóor sa bopp dégg naa benn waaye mu koy wax mu ne ku jël yar di dóor sa bopp waru yuuxu ndax yaa dóor sa bopp kenn dóoru la ku tëdd di saw bul daw da ngay tooy kuy rendi say loxo lay naaj ci loolu mooy lan ñoom sëriñ soosu ñooñu nga xamante ni ay idole dañu ak ay xaw ma nuñ koy tuddee noonu ñoom seen mbir baax na am nañ seen i soxna am nañ seen i oto am nañ seen i euh, euh, euh, passeport diplomatique seen i doom taxañ nañ leen yóbbu Europe ñii ñoo nga Italie ñoo ñii ñoo ngi Égypte ñii ñoo nga feneen di jàng pour su ëllëgee ñu ñëwaat naxaat seen i doom jàppaat leen ni mu amee ci nguur gi noonu la amee tamit ci sëriñ si kon jeunesse bi ñoo war a yeewu xam ni ñoom ñoom te wallaahi alazim alaaj Muhammad Jeen dañ daan wax fii nañu adduna de lépp mën nañ ko lijjanti waaye ku wéete sa bàmmeel loolu mooy lan sëriñ bi ñaata yoon la ñuy toog fii ñu ne ah woo leen téléphone sëriñ bi taalibe bi dee na mu ne ah inna lillahi wa inna ilayhi raji kon yëgal woon ni dee na ñaata sëriñ la seen taalibe dee fii ci kaso bi yëguñu ne taalibe ba dee na ñaata nit la seen taalibe nekk ñaata fii hôpital régional bii El Hadj Mouhamed Ndieguene te sëriñ ba yëgul hôpital taalibe daf feebar ñaata taalibe ñooy dee ak kii amuñu défense sëriñ bi yëgu ko noonu mu a ñàkk yëgee fii ci àdduna ma ne soo duggee biir bàmmeel doo ko seen doo doo ko gis man maa la wax loolu yowmal xiyaam moom parce que yowmal xiyaam foofu moo gën a wóor sax mbirum yàlla la yàlla moo fay waa ji nee na ku la dig reer su ngoon jotee mu yónnee na palaat war nga am yaakaar waaye fi mu nii jeunesse bi suñu yeewoo dinañ xam ni gars yi dañ leen di nax rek ay wax yu àggul lañ leen di wax ay junju ay insinuation ay nappaate ay léeb lañ leen di wax ah xam na ni ak ay parabole ak ay mangoog ay ay ay figure de style kese la ñuy utiliser pour jéem a nax nit ñi tey tey ji ñoom ñi nga xamante ni ñoo jàng ñi ñi ñu ñi ñu juñ ay intellectuel lañ ay bac plus un bac plus deux ba ay ay docteur ñooñu ñoo gën a rakkal ñëpp ñoo ñoom koo ñëpp ñoom ñoom ñoom ñoo waroon yeewu ba mën a a xamante ne ñooy naxaate rek léegi nii fi mu ne nii léegi bokkutub sëriñ yu njëkk ya sëriñ yi ñoom ñëpp dañoo am ay doctorat dañoo am seen licence dem tukki xam adduna bi li ci nekk jàng psychologie jàng sociologie jàng psychiatrie xam nit nan lañ koy manipuler nan lañ koy naxee ba tey ji ñoom koy doxal ñoom koy def te moo ngi réussir li war mooy jeunesse bi ci boppam xam ni ñoom su ëllëgee ils ont une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala ils ont une responsabilité devant eux-mêmes ils ont une responsabilité devant leur peuple mais xam ngeen ni fii ñu jëm nii ndaw ñii yoon wi ñu leen teg nii di leen ci xiirtal jàpp leen def leen comme ay animaux te fu ñu désiré leen ñu daw dem xamuñu fu ñu jëm koo ci gis moom ngi sikki sàkka di dut ñàkk espoir suñ àndee kii bu subaa ñu ànd ak kee tey jii ñu kii du dëgg kii moo fa nekk mais te euh, sensibilisation yu wër yooyu mooy wane ni problème am na kon nit ñi ñoo war a yeewu xam ni seen ëllëg lañ yor képp koo xamante ni sant nga sa ndaw sa mag moom doo noppul doo noppul benn yoon waaye waaw waaw ma ma ma la sa mag. xam nga. Hmm. Euh, dafa euh, ci début bi loolu a ko wax ma ne la thème boo mos a hmm. baax na waaye bi moo ci raw. parce que jeunesse mooy lépp nit du raté jeunesse am gis nga entre sept ans vingt et un nit ci lay baaxee léppam ci lay baaxee parce que diggante sept ans. ci lañ lay yar inculquer la ay valeur valeur sept ans ba vingt et un ans ci lañ lay defal xam-xam looy war a xam ci nga ko war a xam lu ci rëcc léegi nag beneen étape ngay dugg léegi nag ñoom xam na lool moo tax léegi ils ont tous misé sur la jeunesse parti boo gis am na ay jeunes mbooloo moo gis am na ay jeunes te jeunes yooyu yëpp ñoo ngi leen di jël di leen nampatal te ñoom la ñu gëm di leen ci di leen jox dundal ngir lan même suñ demee ba nekk mag ñu continuer di leen topp ya c'est c'est continuel chaîne service ma boo xamante ni tey jii maa la yilif su su ma dee sama doom yilif sa doom te fekk noonu lañ koy toppee mais du amul liberté amul dara te te te euh, avenir mooy lan mooy njàng mooy xam-xam mooy yiw mooy jikko yu baax waaye toujours damay wax ni jeune jeune boo xamante ni yow amagoo vingt ans daal di nekk alcoolique wala nga nekk drogué wala nga nekk ab euh, pédophile wala nga nekk koo xamante ni homosexuel buy làqatu nga waaye ñëw te jeunesse boobu su ëllëgee dans quinze ans ñoo war a toogaat kii nekk médecin di euh, euh, chirurgien di opérer kii nekk médecin di faj kii nekk juge di signer kii nekk euh, ministre di jël ay décision kii nekk président di war a mais ñooñu duñ leen xam nga ni boobu duñ leen joxee réew mi wallahi dañ koy jaay juge yi dinañu war a àtte nit defal ko un an juum defal ko dix ans parce que dafa tux ba màndi médecin bi dina war a opérer opéra euh, chirurgien bi opération bu normal xotti biir bi ba noppi jël laam ba mu doon daggee sànni ko ci biir ba watti ko ca pourquoi dafa naan ba màndi te boobu la ñuy préparer gis nga li ñuy def nii li ma doon junjur sànq naan lu mel ni dofloo gi ñuy dofloo xale yi sàngara si yàmbaa bi euh, pom yi caaxaan yi musique bi loolu yëpp bala muy am ay résultat du léegi non c'est dans dix ans fekk ñoom ñii fi nekkoon ñëpp wàcc jeunesse boobu nag ñooy ñooy nekk ci kaw nekk préfet yi nekk ministre yi nekk directeur yi nekk médecin yi nekk chirurgien yi mën naa am sax ñu nekk président de la République su ñu moom sëñ Mor yéen duñ ca yegg ah. ndax yow wax nga sànq ni seeni doom rek ñuy gouverner waaw ñu am yaakaar ne ñooñu xëy na dem baaxi ji ñun ñu sànni ñu ci ci ci Eh, ci nu mu tudd sax nuñ ko wax ci tóodi yi ah ñun ñun ñoo nar a am problème sëñ moo dëkk bi tas na mm-hmm. Sénégal yàqu na ñun jeunes yi xamatuñu fu ñu jëm mm-hmm. ndax homosexualité bi waaw ngóor jigéen gi ak jigéen ak jigéen nga xam ne ñu ngi sëy seen biir mm-hmm. mu doon loo xam ne dafa xaraam tey am na yàlla àddina bu mu tukki tukkiloon ndax loolu Euh, euh, sëñ moom nga yaakaar ne loolu modernisation bi ubbeeku bi parce que Afrique ak valeur Sénégal ak valeur waaye tamit Occident bi ak ak valeur yamu yor nga yaakaar ne tamit loolu ubbeeku bi ñu ubbeeku indi lu ñu tuuti danger ci biir loolu. waaw xam nga soo jàngee histoire di jàng li ñuy wax le Japon des Meiji. Mm. empereur bi dafa wax ne. nañ jël suñu tànk yi samp ko ci biir suufu japon waaye sunu loxo yi nañ ko génne ci biti mooy lan enracinement et ouverture nit day am base day am fondement day am taxawaay ba noppi soo a génn ñun dañuy génn te pare guñu alaaj boo xamante ne léeg-léeg da nga daan ñëw fii ne da ngay mun la toogal nga ñëwaat tàgg ko mun la toogal ba bés wol ne la demal soo waxee mu ne kii pareegul su génnee kum dajal mu nax ko kum dajal mu inculque ko ay ay semblant de valeur ay valeur fausse te yooyu dalu ci dëgg mu dajee dina ko dugal ci lu xaraam mais su demee ba defar la ba nga pare mu libéré la nga dem seen loolu li ma ci bëgg a wax mooy ñun dañoo war a yeewu soxna si lan lañ war a yeewoo Occident bii ñuy topp Amérique gii ñuy topp Europe gii ñuy topp wallahi man maa nga fa wallahi seen doom yaa ngi bàyyi seen diine di ñëwul si l'islam waaye léegi ñun waruñoo poser question sunu ñun ñun ñoo ngi bàyyi sunu diine di wuti ñoom seen i jikko yu bon yoo xamante ni ña baax te ñoom ñoo ngi koy bañ di ko xeex di ñun ñi ñu bàyyi suñuy valeur yu baax dem di seet jikko yooyu ñoom ña baax ñoom fii gi ñoo nga bàyyi seen i bàyyi seen i aada bàyyi seen i culture bàyyi seen i tradition dem di seet di ñëw seet si l'islam wallahi daal bi kenn xamul vitesse bi nga xamante ni xale yu tubaab yi xale yu américains yi xale yu norvégiens yi xale yi Londres yi vitesse bu graw chaque jour ñoo ngay dugg dugg ci diine ñun nag bis bu nekk ñoo ngay am gént suñu gént mooy lan toppandoo Lil Wayne toppandoo 50 Cent toppandoo mongo Mangof ñoo ñu nga xamante ni seen adduna lañ dal te ñoo nga ca faale wuñ dara ci àllaxira Sénégal dañoo war a yeewu dañoo war a xam li xew lii nga xamante ni moom la ñuy jéem a imposer nit ñi di ko jéem a euh, euh, euh, bàyyi nit ñi seen xel pour ñu ñu ñu jéem a xëy benn bis mën naa am du mag ñi noppee ñu profité sërëxal loi yi dañ ci yeewu y a des pressions partout ñu jóge ci lobby homosexuel yi mu ngi jóge ci grande puissance yi mu ngi jóge ci capital yu mag yi mu ngi jóge ci palais yu mag yi pour lan réew mu mel ni Sénégal parce que Sénégal ñun bu ñu xeeb suñu bopp soxna Fatima tax ñun nous sommes un pays pionnier Sénégal amul dara ci ay doole waaye am nañ ay nit te yàlla may nañu kàttu ndax wilaaya yi yàlla def ak mag mi baax ñu fi tëdd ba nga xamante ni Sénégal lu mu def réew yu bari moo tax ñoom ñëpp ñoo ngi def pression pour Sénégal mën a légaliser ngóor jigéen ndax su ko légaliser yeneen réew yëpp ñu leen Sénégal boo leen ëpp démocratie Sénégal boo leen ëpp diine Sénégal ñoo leen gën a xam te tey bi légaliser nañ ko loolu ñu ko sax bu fi loolu amoon na. loolu loolu dafa mënta am. <laughs> ndax lan non non non dafa mënta am xamul tax dafa am euh, ay valeurs yoo xamante ni sénégalais même bu nekkuloon diine def ko bëggul gërëmu ko kontaanuñ ca te tey jii nag kaay moo wax leen nag soxna si attention foo yooyu ma la doon wax am nañu mais am na ñoo xamante ni ay vrai sëriñ lañ de te lu l'islam soxla dinañ ko joxe. pour fait défendre diine loolu rek laay dalalee seen xel. jo mm-hmm. xamal leen ne leen wallahi am na ñoo xamante ne amuñu kaddu amuñu doole amuñu mbooloo waaye wallahi su desee lu dul joxe seen bakkan ngi diine pare nañ pour joxe ko te loolu ñoom ñi ca xam nañ ko bu baax a baax fu nekk nag ñoo ngay làmb di seet di kii gaa yaa ngi def ay pression waaye résistance bii sax des na na gën a ferme na gën a dëggër na gën a wér na déclaration yi gën a wóor ñu xamal adduna bi ne leen du yàgg mukk mukk mukk mukk ba ñu légaliser ngóor jigéen keneen ku def leneen nag kooku sa problème la waaye nag waru waruñoo jël suñu assemblée nationale wala suñu réew kilifa réew daal di euh, euh, ànd na ci loo xamante ni su ëllëgee moom day bokk tax moom day mucc na ay ministre mucc nañu waaye suñuy doom ëllëg suñuy njaboot ëllëg suñuy jabaat ëllëg fan lañ jëm soxna Fatimata d'accord sëñ Mor euh, léegi nag ma bëggoon ñu waxtaan ci mouvement bi nga xamante ni moom laa moom moo fi nekk mouvement boobu yow yaa ko jiite waaw mouvement boobu boo ngi tudd safinatul fuqara ila allah safinatul fuqara ila allah ay mooyu xaw a kii la mais du ma ko waxee rek di nga comprendre ah. safina mooy pirogue mooy gaal al fuqara mooy ñi nga xamante ni dañoo dëddu àdduna mm. ilallah jëm ca yàlla ay ndaw rek la waaw noonu laa la ko mën a waxee mm. parce que moyenne d'âge bi daanaka ci vingt deux ans la yem ñi ci mag ki ci mag amul quarante ans mm. donc euh, ay jeunes lañu bare bare bare yoo xamante ni ñoo ngi fii ci Kër Mamalaat yi waaye tamit ñoo ngi ci tout tous les quartiers de Thiès ñoo ngi tamit ba génn ba ci village environnant yi ñoo ngi tamit ba Dakar ñoo ngi tamit ba Europe li tax nu préféré leen médiatiser ñoo ngi yëngatu sax mm. mais seulement comme li ma la waxoon mm. am na discours boo xamante ni ak façon boo xamante ni mm. yow sëriñ bi ak saytaal bi doo leen ciy dox média du la soxla parce que média am na façon yu ñuy bëgg a dégg ñoom buzz la wut ak li ñuy wax scoop ak coow nga attaqué ab président wala nga xas ab sëriñ wala nga wax lu kii loolu moo lay moo lay jox bës te ñun soxlawuñu bës ñun dañoo soxla rek yàlla gërëm ñu ca kaw. mbooloo moo xamante ni yàlla euh, yaatal na ko macha allah te li ci ëpp 80 pour cent yëpp yëpp yëpp fi ne ni mënu ma la jox ay chiffres yu wóor ndax ci gàmmu gi ñëpp ñëwoon nañ jóge Europe jóge fépp def nañ suñu recensement te indilu guñ ma résultat yi waaye xam naa ni macha allah ay junni junni yu bëri lañu mais maa ngi lay xamal ne la 80 pour cent mbooloo mi ay élèves lañu te yàlla fi ne jox nañu ay docteur jox nañu ay maîtrisard jox nañu ay avocat jox nañu ay notaire jox nañu ay euh, médecin lépp te ñoo ñëpp ñooy membre fondateur mbooloo mi parce que depuis quatre-vingt-quinze ñoo ngi ànd bañ formaliser ko ci deux mille cinq ngeen làq loolu yëpp ci ay ci richesse fu ngeen fu ngeen jëm kon yéen ci mbir mi daal ci yàlla rek la aju déedéet xam nga euh, yàlla mooy lépp c'est-à-dire que dafa am loo xamante ni il faut soxna si nit ñi xam ko mooy lan kilifa baax na kilifa gu jàng baax na kilifa gu am diplôme baax na waaye ku jàng ba noppi am diplôme ba noppi boole ngëm gu wér waxuma ngëm de mhm. ngëm gu wér koo xamante ni du àjjuma jotee mu dem julli ji su woor jotee mu woor su naafila koor jotee mu dem naafila ji dégg nga li a wax koo xamante ni lépp lu yàlla araamal da koy wattu ci bu wér du def semblant du dem ay tabaski koor te kase di nit ñi déedéet loolu moo ñu manqué mhm. loolu moo tax ñun on a toujours misé sur la jeunesse mooy lan ñuy boole ñaar ñun suñu devise mooy lan discipline spiritualité ak excellence. ay góor ak jigéen la. ay góor ak jigéen yu bare bare bare bare bare bare lim bi yàlla rek ko xam. macha allah ma ngoog. waaw mooy dox bi. ndax nga yow nit ñi dañuy marché di takk ay brassard rouge di nangam nangam dëkk bi xumb neex ñu xam ne ñu ngi naqarlu waaye man euh, euh, marche bi ma gis ne def ngeen ko n'est-ce pas du ngeen fi defoon. Hmm? marche boobu dañuy sol seen vert blanc. Hmm? ma gis leen ñuy dox ndànk civilisé ba dee dafa am lu ngeen doon naqarlu wala nu mu demee noonu. déedéet naqarlu ñu daal dañuy sant yàlla rek. sant marche sant yàlla. marche sant yàlla la masira kon ndaw mi da koy war di soxla. daf koy soxla c'est-à-dire que léeg-léeg damay wax ne la meilleure façon d'éduquer c'est d'être exemplaire. waxoon naa ko ci début c'est-à-dire que. léegi-léegi nit ñi xam nga lan moo leen manqué soxna si mm. du bëgg-bëgg du nammeel du du du du euh, volonté mm. xam nga lan leen moo leen manqué mm. exemple c'est-à-dire que soo gisee ñu def marche bi dañoo bëgg a wan nit ñi ne leen on peut régler le monde sans jeter des pierres on peut revendiquer tout dans le monde sans ñu toj oto kenn mën nañoo nekk jeunesse bu bare bare bare bare bëri keroog c'est des milliers ñu ñu song artère kees yëpp dox li ñuy dox te perturbé wuñu kenn dérangé wuñu kenn arrêté arrêté wuñu oto kenn di tudd yàlla di dox dox bu yiw di dox dox bu teey ba àgg fa jëm pour loolu pour lan la woon c'est pas pour ñun parce que alhamdulilah mbooloom ñi ci bokk ñu defaroon nañu ba perturbation ak dérangement ak yàq ak sànni xeet duñ ko def mbayuma xiyam insha allah waaye dañoo bëggoon wan yeneen yeneen ndaw ñi ñu xam ne am na lu ñuy représenter am na luñ mën a def ci àdduna il représente quelque chose te lépp dafa war a tegu ci jàmm parce que Sénégal amul benn richesse ah. benn doole rek la seen am Sénégal am mooy jàmm. kon waaw loolu bu ngeen ko defee est ce que tamit nekkul loo xamante ne duñ leen dégg duñ leen gis duñ leen duñ leen lii parce que tey mouvement bu fi bu fi jébbi rek wala nga lii fi surtout ngeen di ay ndaw. Mhm. ngeen jël yëf yi kii ko ci yàlla. Mhm. est que yaakaaru leen ne yëngu-yëngal dina ci am solo. ngeen koy defee nii du du contre ma ko de waaye yaakaaru leen pas vous ne voulez pas faire le buzz pour être nit am wala soxlawu leen. visibilité non visibilité. mais positivement am na noo xamante ne bu dee ci la ñuy visible mën ans. que ñun suñu rendez-vous ci suñu mouvement bi. Mm. c'est dans cinquante ans ci lañ joxe rendez mm. pour ci lañ war a daje pour xool lan la liggéey dans cinquante ans. incha allah ñoo ngi koy ña duñ fi fekku tamit ñi fi ñi fi des dinañ ko liggéey. parce que fi ne nii loolu ñun gëm nañ ko. Mm. chacun peut remplacer l'autre loolu liggéey nañ ko mën a maa ngi nii depuis un an. nekkuma Thiès. te mouvement bi gën na yokku am na yeneen section yu juddu. am na yeneen village yu ci bokk. Mm. te man fekkewu ma ko jegewu ma ko bam ci àll ba. yan activité ngeen di faral di amee. bon euh, activité yi. Mm. nit ñi biñ ci gën a xam mooy tudd yàlla. moom la ci nit di gën a xam mais kooku benn activité la ci activité Sabina. dañuy def euh, toujours assainissement. Mm. ci koñ bi ñu wër ak yeneen koñ yi dañuy def tamit ay cours de rattrapage et des cours de renforcement parce que am nañ commission boo xam ah, ci wàllu njàngum français ak njàngum diine ah, élèves yi nga xamante ni dañoo bokk ci mbooloo mi hmm. man mii chaque semestre taalibe yëpp dañ may indil seen i bulletin ma xam ku ci nekk say faiblesse hmm. ñu seet ñi nga xamante ni yàlla dimbal na ñu am bac ak ñi nekk université hmm. ñu mën leen a jàpp loolu ay commission la yoo xamante ni ñoo ngi tasaaroo ci dëkk bi civilisé toujours ci wax ak yeete ak ubbi bët moo tax fii ji xew-xew bu mag bu am du gàmmu jotee wala ñaanu ma wala ak Mouhamed Ndieguène amee wala yéen léeg-léeg vacances yi dañuy def ay chaque nuit un quartier mooy lan tey ji dañuy dem beneen euh, nan dem randu leen suñ demee am nañ fa benn membre wala ñaari membre wala ñetti membre wala suñuy soppe ñu ñu lal basan yi teg chaise yi ñu teg fauteuil yi sëriñ bi toog ko defee ñu waxtaan ak waa dëkk bi te li ci ëpp yàlla day def sutura il faut que dégg rek xam li xew su kooku mooy dem indi téeméer mi su ko defee ñu ànd di ragal yàlla di ànd di topp yàlla loolu euh, entre autres activités ci euh, mbooloo mi euh, di di dimbali nit ñi am na côté yu bari tamit yooyu moom jarul wax parce que amul amul comptabilité dafa am dafa ah, amul comptable laa doon ñëw waaw kon amul cotisé am na cotisation bu bari mais dama la da bërki démb ci ah. dama leen wax ne leen ñun ñaari mbir moo tax suñu mbooloo mi am doole ah. parce que mbooloo moo xamante ni kenn amu ci 40 ans te mosoo ci dégg xuloo mosoo cee dégg xeex mosoo ci dégg werante soo ci dégg benn problème problème xaalis dafa am lu tax ñaari mbir moo tax benn bi mooy mbooloom mi dañoo defaru xam nga defaru mooy lan mm. moo des kii waaw soo ñëwee mënoo xam ne sëriñ bi ak taalibe yi xoolal ñii li ñuy sol nga sëriñ bi soo ñëwee da ngay laajte kan mooy sëriñ bi mm. pourquoi parce que on on s'éduque on s'entre-éduque dans la modestie parce que modestie ci la lépp nekk. ñaareel bi mooy wàllu xaalis damay wax toujours ne suñu trésorier su gàmmu ñëwee wala ñaan maam alaaji day ñëw ne ma sëñ Mor cent mille francs ngi nii maa ko def ci yëf yi waaw te cotisation yi mille francs la wala deux mille waaw ku cotisé cent mille ndax dina sàcc mille francs jàmbur waaw mu ngoog moo tax ñun ñaari mbir yi mooy suñu force beneen mbir bi nga xamante ni moo tax mbooloo mi di évoluer fu mu toll nit ñi ku ñëw bëgg ko dugg ci toog ci mooy dañuy waxante dëgg déedéet c'est pas une relation verticale c'est une relation horizontale mooy lan sëriñ bi bërki démb ci mujj fi lan def réunion bu mag ma jël décision benn taal moo ñëw fii fekk ma fii ma toog mu ne ma sëriñ bi am nga loo wax fii démb waaye loolu buñ ko def ma ne ko lu mu ne ma nangam ak sangam ak nangam ak sangam ma insister mu indiwaat yeneen argument ba mu xamee ni moom li mu wax moo gën a dëgg sama wax damaa woote wax ne décision boobu nañ ko arrêté mm. ñun noonu la ñuy doxee mm. sëriñ beeg mu beeg muqaddam beeg mm. ñëpp dañuy ànd di liggéey dans la modestie dans l'affection dans l'amour nga xamante ni kenn ku ci nekk day wax moroomam dëgg waaye li ñuy déngante muñ moo tax mbooloo mi amul problème te noonu noonu góor ñi amee seen doole noonu la tamit jigéen ñi amee doole leen politique. non xam nga euh, euh, politique visé wu leen politique wala réew mi parce que ay kàngam yi nga tudd ay avocat ay waaw gaa yaa ngi ci moom waaw macha allah non xam nañ ko sax mémoire yi visé wu leen politique benn ma ne mm. waa waa réew mi autorité yi xam nañ bu baax sax xam na xam nañ bu baax li dañuy ñëw ci yéen xanaa ma ne ñoom de ah, foofu duma ko dugg waaye ñoom <laughs> xam yaa ngi may nëbb non nëbbu ma la non dañoo xam li xew uh-huh. parce que ñooñu li ci ëpp fii de 95 soxna si du tey ñooñu ñoo daan ànd di ñëw tey ñoom ñëpp ñoo nga tasaaroo ci réew mi am na ko xam moo nekkoon préfet fii te ci mbooloo mi la bokk soo ko fekkee fii day bale ci penc mi am na koo xamante a moo yoroon exposition bi moo lépp luy nga xamante ni moo yoroon suñu statistique moo ko yoroon ci mbooloo mi ñooñu ñoo ci biir mais c'est-à-dire du ma bëggee wax ma ñaari mbir la àdduna ñaar rek fi nekk mooy texe ak tedd ku bëgg texe da ngay jaam yàlla mooy safina ku bëgg a tedd da liggéey dañ leen di yar ci góorgóorlu ci liggéey ci viser l'excellence pas le bien ñun bëgguñu bien ñun dañu bëgg l'excellence su ko defee nag loolu nag loolu lu nekk moo ngi ca biir nag lu nekk moo ngi ca biir ndax ñu ne nii incha allah li ma wax sànq yow dégg nga ko bu baax journaliste nga dama ne la ñi ñi ñi daan jiite baax nañu am nañu diplôme waaye dafa am lu des ci biir mooy spiritualité mooy ruhaniya mooy ngëm yàlla ku nga xamante ni doo trahir yàlla mukk doo trahir yonent bi mukk doo trahir diina mukk doo sàcc mukk doo fen mukk doo dugg ci benn dara te loolu li koy waral mooy am benn leer bu nekk ci biir dënn loolu nag moom la ñuy doon inculquer suñu jeunesse bi nga xamante ni ñoo ngi ci université ñii ñoo nga ca Ndar ñii ñoo nga France ñii ñoo nga tëkk yi te bërki dem rek yàlla seedeel loolu la la suñu benn membre fondateur mm. ñoo ngi ko invité ci une très grande conférence mm. ca New York mm. moo waroon a taxaw taxaw conférence bi wallahi laa bi te ñuy sos moo la ñu ci la bokk d'accord sëñ Mor <laughs> sama genre gi wala sama genre moroom yi nga xam ne bëgg nañoo defaru man nañoo ñëw adhéré mais adhéré bi est-ce que dafa ay conditions wala. waaw xam nga soxna si. waaw toujours damay wax ne man lépp dinaa ko def ci àdduna ba mu des rejet. Mm. parce que ñun lu ñuy def tamit maa ngi lay. xam nga bëgg bëgg a bokk loo may wax. yow yow dama nan lay bokk nga bu yàgg <laughs> bokk nga bu yàgg yow yow ba nga bokkee du tey mm. c'est-à-dire que mm. damay wax toujours ne man lépp loo xamante ni ñoo ngi koy def fii. dañ nga def sous forme d'étude duñ ko sàcc mukk parce que mbooloo mi intellectuel rek a ci nekk su ma soxlaa dara nii lu ma lay wax nii loo dégg ma génn ko sama gémmiñ mm-hmm. am nañ ay documents yu ko téye c'est-à-dire damay toog ba daal daan leen sa waay defal defal leen ma benn étude mm-hmm. ci koñ bi wala ci taaxi kaw ak kër mamalaaj yi si mm-hmm. jeunesse bi euh, dé am euh, nekk ci dérive jeunesse bi toog wala ñi naan sàngara wala yi kii def leen ay ay enquête xool lan moo leen dugal ci loolu ñu def seen enquête suñ ñëwee ma jox ko commission ñu dajale ko après ñu indil ma résultat yi mais bi ma mujjee def maa ngi ko def ci euh, ci jeunesse bu kii bi ñi sànku sànku sàngara sànk leen wala naan sa kii wala taxawaal wala jigéen wala mais bi bi résultat yi ñëwee dana ko ah quatre vingt quatre vingt cinq pour cent. dañoo wax ni mooy jeunesse bi ñu délaissé. ñi xam dañ leen a rejeté. par la société wala par les. non premièrement. par leurs grands frères. par les parents proches. par le quartier. soo commencé man je reçois des des des xamante ni dañ leen di homosexuel. loolu mooy boo commencé bon rek ñu ne la bon. ñu ne da gën te dinañ ko dinañ yaa ngi sol peew rek. Mhm. peew mhm. soo koy sol. Mhm. waa comme bi yëpp commencé Ah, ñii xam nañ ko am na ñuy jiiñ ngóor jigéen ñëw nañ ba fii waaye tey jii ñoo ngi si kat ñoo ngi jub xocc am na ñoo xamante ni naa naan leen sàngara man maa leen di fekki wala ma yabal sama rak yii wala taalibe yi ñu fekk leen ca baar ba jël leen indi leen fii fii doo fi toogee bu mu la bett mukk nga gis fii koy watatu di daanu dañ fii ñëw seen xel du jaxasoo fii la ñuy ñëw ci man maa leen di recevoir wax ak ñoom xalaat ñoom séddoo ak ñoom génn ànd ak ñoom gunge leen ku ñuy giñ góor jigéen damay ànd ak yow ci penc mi ànd ak yow ci dëkk bi ba ñëpp gis la ñu ne ah ku ànd ak sëñ Mor mënta nekk góor jigéen parce que léeg-léeg dañ lay gis nga solo yenn solo yi wala ngay wax wax yi rek ñu raad lay stigmatiser te loolu stigmatisation boobu mooy tax gars yi gis la te dégg ñu ne dañ lay fitnaal suñ lay fitnaal ñoom ñu woola boole la ak ñeneen ñooñu boole la ak ñu boole la ak ambassade yi ñu may la visa nga dem dañuy góor jigéen yu vrai ya te yow fekk foo góor jigéen nga woon hmm. donc pour parer à tout cela hmm. ñun ñëpp dama leen ñi tamit c'est la même soo ñëwee fekk fi ñoo xamante ni ñoo la gën a rafet fukki junni yoon gën laa branché dàq laa jàng gën laa correct ëpp la xaalis ëpp la lépp muuru toog yiw soo ñëwee gis ñaari yoon ba ne la diw mooy diw diw mii kat moo yor société sangam mooy chef d'entreprise sangam nga gis ko ni mu yaroo ni mu yiwee ni mu correcté nga ne waaye man mii kon man dama doon dof dofu rek waaw man lu may def nii moo ngoog daal di xëy daal di jël sa kol daal di muuru mm-hmm. su ko defee euh, bu ñuy def mm-hmm. nga xam ne tey ji soo ñëwee comme yow mii doo ñëwoon tey ji naan damaa bëgg mm-hmm. ñu jox la trente mille kol parce que ñi muuru ñëpp code boobu xam nañ fi nin léegi ne am na kuy muuru jigéen ñëpp seen col yi gën a rafet dañuy jël ñoo ne la ah. su ko defee lay boobu dootul am ñoon noonu noonu liggéey moo tax duñ rejeté kenn xoolal mbooloo mi mm. maa ngi lay xamal ne am nay murid mm. membre yi gën a dëggu su mbooloo mi ñun tijaan lañu mm. tijaan lañu xaqan waaye dama la mbooloo mi am nay murid am nay baay baal am na ay xaadir ñëpp a ngi ci biir nit ñi yàlla lañ bëgg mm-hmm. xam-xam lañu bëgg ku leen di wax lu leen di jariñ ci àdduna ak àllaaxira lañ bëgg mm-hmm. dama ne la ñi ñi gën a farlu ci mbooloo mi tey jii ngay gis ñu dugg ak génn wallaahi ñu cëb duñ waaye ñoom ci biir. d'accord sëñ Mor euh, ñuy waaj a jeexal xam nga nag euh, Cokkat FM à chaque fois dañuy euh, innover. innovation bi nag moom mooy cette fois ci indi leen benn rubrique boo xamante ni dañ koy jeexalee toujours suñu émission mu tudd suma sañoon rubrique bi suma sañoon lu tudd mm-hmm. invité yi wala invité bi yenn saa yi dañ koy laat leen bu sañoon nan lay gisee Sénégal moo sëñ Mor gisee Sénégal yow. c'est très simple mooy ñu conscient man jeunesse bi laay waxal mag mi seen seen mbir wàll seen wàllu wéy na. Mm. jeunesse bi laa wax su ma sañoon dinañ am courage courage laa wax de courage mooy lan ci wolof ngëm-ngëm fit dogu am nañ am courage yu jël cinq minutes maa leen ko ñaan nañ ma ko may réfléchir seen bopp xool ñoom liñ fiy def luy seen mission fan lañ jëm ñoom nañ xool li ñuy topp nañ xool ki ñuy topp xoolal sëriñ bi nga jokk ci moo mën a ànd ak moom ba léegi bu dee 3 mois la 3 mois laa may 3 mois xoolal ndax sa gëm yàlla yokk na xoolal ndax sa cofeel ci yonent bi yokk na xoolal ndax sa ragal yàlla yokk na xoolal ndax yokk na xoolal ndax sa fonk wéyjur yokk na xoolal ndax sa na xoolal ndax sa dem jàkka yokk na gis nga question yi def ko muy 15 question wala lu këpp soo répondre yëpp yëpp nekk ay non amal courage amal courage ni ngay jëlee sa loxo def ci courant bi mu mu lakk la nga wiccax doo ko ci dugalaat nga dëgg xalu safara mu lakk la doo tegaat sa tànk amal courage wu waccu ko fa demuti yàlla man man su ma sañoon jeunesse bi dinañ àgg ci fulla googu sëriñ man mii laa la wax man mii di wax ak man mii di wax dama ne taalibe bii dama leen di wax ne leen heure boo leen toogee gis mu ci lu yàlla bëggul wacc leen ma fi dem da ngeen ñaanal ma. looy jeexale. sant yàlla rek. Ah. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla ku ubbi buntu ñaan ubbi na la buntu nangul c'est-à-dire que waxuma waxi ñaan de ñaanuma de dama laa bëgg a wax ne comme yàlla ubbi na buntu waxtaan wi ragal naa ne am na ndaw ñu bëri nar nañoo yeewu. Mhm. sa émission bi man wóor na ne dina am ñu bëri ñu ko dégg ci la ñuy defaroo yàlla la man xam naa lool yàlla mbiram fu nekk la ko fay jaarale te xam naa ne am na ñu bëri dinañ jaar ci émission bii Parole aux jeune bii dinañ ci jaar. defaru ca ndax xam naa ni dinañ xam ni kii doon wax ak yéen soxlawul seen ñaar dërëm soxlawul nekk seen sëriñ soxlawul ngeen màggal ko wul ngeen jox ko ak biir mën ngeen a dund ba dee doo leen ko xam moom du leen xam waaye nag bëgg na su ëllëgee jeunesse bii sagal Seydina Muhammad ngeen bokk ca kon euh, man am naa yaakaar bu baax metti na de mm. alerte bi doy na waar mm. alarme bi sonné na tarap waaye am naa espoir gis nga soxna Fatimata mm. le train du développement moo ngi daw mag mënu koo dab ndaw moo ko mën a moo moo mën a daw jëli ji ko te Afrique dafa am 400 ans d'esclavage Afrique dafa am colonisation Afrique ba tey jii ñoo ngi ci loxo Europe ci suñu xaalis bi ci suñu décision politique bi ci suñu lépp ñun ñoo ko yor kon ñun war nañoo yeew ba piège bi sunu mag ñi dugg te mënutuñ cee génn da ndax dañ leen ci suul ñun ñu fexe ba fipp génn bu buñ ko defee xeex buñ ko defee xuloo ñu ko defee sànni xeer buñ ko defee werante buñ ko defee doole waaye nañ ko defee ci lan njàng am ay diplôme yu baax waaye nag njàng ma ànd ak njub ak ragal yàlla ak bëgg yàlla ak topp yàlla ndax loo gis te amul am amul ruux du am njariñ du am defaru du am lu baax mooy lan ngëm yàlla ragal yàlla bëgg yàlla topp yàlla su àndeeg diplôme borom diplôme ba kenn du ko woo ci bien mal acquis kenn du ko woo ci malversation financière mm. kenn du ko wax ne moom de ministre la waaye dañ ko fekk mu nekk ca xale bu ndaw ba mm. déedéet pourquoi am na xam-xam bi waaye am na jikko yo akrim bi xalqin nabiyyin zaanahu xuluqun nee na yéemal jikko seen jëmm sayyidina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nee na wallahi li jëmmam ju rafet ji soo ko séenee ba koy bëgg a wann bëgg bëgg koo song mu ne wallaahi doo jokkoog moom ba xam ay jikkoom da ngay bëgg dëkk ci moom dootoo ko bëgg a bàyyi dootoo tàggoog moom. kon jeunesse bi nañu fexee am xam-xam mooy jëmm ju rafet waaye nañ am ragal yàlla ngëm yàlla bëgg yàlla wéetal yàlla ragal yàlla. loolu moom mooy ruux gi ba nga xamante ne ku ñu gis bëgguñu ku ñu ku ñu gis soppuñu loolu moom mooy defar Sénégal soxna Fatimata kon nag